fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabil adab wa fil baabi taasi'i wa samaaniin baabu istihbaabi bayaanil kalaami wa iidaahihi lil muxaatabi wa takriirihi li yafhama idaa lam yafham bi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahu llaahu ta'aala ginnaaw nga xam ne lañu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna tàmbali woon te jeexal chapitre quatre-vingt-huit wala. muy bunt wala garab numéro quatre-vingt-huit juróom-ñett doon wax ci baabu istihbaabi tiibil kalaami wa talaaqatil wajhi inda liqaa sopp gu sopp nit ki di teeyal ay kàddoom waaye nayyal xar kanamam bu dajeeg moroomu jullitam Euh, xadis biñ mujj woon a gis moo doon xadis numéro six cent quatre-vingt-quinze ne woon li nga xam ne moo doon xadisu saydina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne woon wa an abi darrin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taxqiranna min almaarufi shay'a bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bii nga xam ne bunt bi boob ba léegi ci téere bi ñu nekk di kitaabul adab le livre des convenances ou de la bonne conduite muy téere teggin yi waxoon nañu nag teggin dafa am ñaari walla muy adabu zahirin ak adabu batinin tegginu biir ak tegginu biti waaw tegginu biir ak tegginu biti yi ñu fi romb yépp gis nañ ci ay teg yoo xam ne tegginu biir la am yoo xam ne tegginu biti la par exemple hadith quatre-vingt-sept non baabul amri bil muhaafadati ala ma'tadahu min al loolu jaam mooy digal gu ñuy digal nit ki di wattu tey sax ci li nga xamante ne nii di ko conservé li mu miin di ko def ci yiw loolu digganteem ak boroomam la loolu giru biir la waaw moo tax Sayyidatu Aisha ne woon yeneen bay saar saar dafa bëggoon bu ne bu tàmbali woon jëf ju baax mu daal di ciy sax waaw te doon na wax naan li gën ci jëf yi mooy li nga xam ne mooy li gën mooy li gën mooy li sax même bu dee dafa néew loolu sa digganteeg sa boroom la waaw naafile gi ngay def guddi wala jaamu yàlla ji nga xam ne koor la tudd wala beneen euh, sikkar booy def ci alquran jàng yooy def alquran loo xam da nga koo da nga koo euh, kii woon ko def semaine bu nekk nga jeexalu kaamil wala yu mel noonu wala ainsi de yu mel noonu nga mii noonu ko lool sa digganteeg sa borom la après nga ba ko mu ne ah yeneen trois saa saa ne yaa abdallah ah abdallah laa takun misla fulaan bul mel ni koo diwle waaw ndax boo. mel na ni dafa am lu dox sa digganteeg sa boroom ci lu rafet looy def waaw bu ko dagg te waxoon nañ la inna allaha la yonent bay sa saam waxoon laa yamallu hatta tamallu waaye adabu baatinin adabu zahirin moom lañ gisoon bii weesu ak yi ñoo ci ëpp yi gisagul boo dajeek sa mbokk ah nag kàddu yi teey na xar kanam yi di nay waaye bokk na ci teggin yi te digganteeg sa boroom waaye boobu mooy bi gën a rëy alwafa quatre-vingt-six bi alwafa bil ahdi wa injaazil wa'd boo amee pacte ak sa boroom bi nga ne woon da koy jaamu doo ko bokkaaleeg dara na ko matal na nga ki ne waaw waaye digge yi nga diggeeg sa boroom nay mat waaw an ta'budahu wala tushrik bihi shay'a nga jaamu ko wala tushrika bihi shay'a doo ko bokkaaleeg dara waaye sa mbokk sa digganteeg sa jaam adabu baatinin zahirin sa digganteeg sa mbokk jaam ah seen parole yi ngeen joxante dee ko respecté dee ci taxaw waaye sirru yi hmm, quatre-vingt-cinq chapitre quatre baabu hifdu waaw lii dox sa digganteeg sa borom ci jaamu yàlla wala yoo xam ne moo la ko yenkiwal ci xeetu xam-xam waaye loo xam ne bëggul nga siiwal ko waaw ndax loolu day am te waxoon nañ ci biñ tollee foofu loolu ngalawaay na nga fexe ba na nga respecter sa sa teggin sa digganteeg sa borom mooy loolee mën a denc loo na ko denc waaw bëgg nettali bu mu la tax ngay nettali lu ne waaw li nga xam ne dafa dox sa digganteeg sa borom ci ay jaamu yàlla looy def yoo xam ne jarul nga koy publicité sa digganteeg ñun mbuut la sa digganteeg moom jarul nga koy publicité waaye sa mbokku jaam bu amee yow kóllëréwante am secret bu mu la déey wala bu mu la dénk ngal la waay bu mu tas waaw waaye adabu baatinin ba léegi kersa amal kersa chapitre quatre-vingt-quatre wa fadlihi wal xasi ala taxalluqi bi amal kersa sa boroom di la gis ci lu xaraam ci loo xam ne bëggula fa woon a gis digalu la woon la war la faa gis ndax sax dane woon bu mu la gis amal kersa sa borom bi la fa gis waaye fa mu bëgg gis la fa ak jëf ya mu bëgg nga koy dikkee ca waxtu sàngam ak jamono sàngam na nga fexe amal kersa sa boroom bañ laa gis nga nekk nga lamboo yooyee ca waxtoom mu jotee kon gis nga kitaabul adab loolu lañ fàttoon def à chaque fois ñuy def lëkkaaleen ak téere bi ñu ko tuddee buntu yii nii eh, li nga xam ne mooy lëkkaale bi ci am waaw tey chapitre bi ñu war a jël muy quatre-vingt-neuf muy baabu istihbaabi bayaani al-kalaam wa iidaahihi lil-muxaatabi wa takririhi li yafhama idaa lam yafham illaa bi daalik mu ne baabu buntu istihbaabi sopp bayaani di leeral alkalaami wax yi nit booy wax say wax daa war a leer <laughs> wa iidaahihi bu jaree nga gin koo leeral nga leeral ko lil muxaatabi ngir ki ngay waxal ki ngay waxal sa interlocuteur ki ngay waxal wala ki nga xam ne moo lay déglu di déglu sa kàddu yi nga leeral wax gi waaw wa bu dee na wax nga nag mbir mi leeru ci moom ba léegi wa takririhi waaye it bokk na ci ay teggin nga baamuwaat nga répété li nga wax li yëpp bu ngir moom mu mu xalam mën a comprendre man a jàpp ida lam yafham bu dee ne moom du comprendre illa bi zalika lu dul nga jaare ko ci répété waaw bul ne ah non moom ma ma ma j'ai déjà dit ah non j'ai déjà dit alors que moi sama wax bu génnee jeex na du ñu ko répété waa loolu du teggin du teggin te du sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam dara mi nga xam ne moo jàngale teggin waaw du dara loolu loolu ak rëy kese la tudd waaw loo tee ba may wax nga déglu seetal ñeneen ñu fekke woon jotaay bi nga xool alors que yow nga waxaat ko léegi nii mu dégg ko mu jeex nga bugg koo sonal ci loolu wal iyaadu billah waaw kon lii nii adabu baatinin la adabu zahir la mooy <laughs> hein mooy maar ma ma hein hein euh, euh, euh, ak mbindeef yi hein mooy ak mbindeef yi waaw mooy mbindeef yi da nga leen a war a nawloo waaw yow ci sa bopp boo taxawoon waxoon nañ la règle bi lenn la yow na nga bëgg ñu jëflante koog yow seetal yow boo newoon place am ñu waroon a jëflanteeg yow nan nga bëggoon ñu jëflanteeg yow waaw waaw léegi nag nga doxal mu ngi noonu kon tegginu tegginu biti la yaag mindee fii léegi mu ne mu indi ci fii indiwul alquran indiwul alquran ñaari xadiis kese la fi indi moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu tàmbalee ko xadiis six cent quatre-vingt-seize xadiis six cent quatre-vingt-seize la ko mu ne an anasin radi allahu taala aanhu ann annabiya sala allahu alayhi wasallama kaana ida takallama bi kalimatin acaadaha talatan xatta tufahama anhu wa ida ataa ala qawmin fasallama alayhim sallama alayhim talatan rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala waaw <laughs> mu ne xadis bi an anasin mu ngi jële ci saydna anas ibn malik radiyallahu anhu xadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala an saydina anas mu ne anna nabiyya kana yonente bi de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ida takallama bu ma soon a wax bi kalimatin ci kaddu aadaha da ko doon baamu salaasan ñetti yoon hatta ba ni nga xam ne tufhama an la koy comprendre la ñuy takke li muy wax la nit ko muy waxal ak ña muy waxal dégg mën a jàpp ba comprendre loolu mooy ci côté nuyoo bi mu ne wa ida ata ala qawmin te bu mësoon a dikkal ay nit fa sallama alayhim mu nuyu leen sallama alayhim salaasa waaw leen doon nuyu ñetti yoon allah <laughs> waaw waaw bu ma soon dikk ci ay nit nuyu leen da leen doon nuyu ñetti yoon waaw allahu akbar hein loolu yeme na <laughs> léegi nag mu ne euh, rawahu soloona ko al-Bukhari al imam al-Bukhari rahimahullah hadis bii nii war na ñëwaat bala ñu jàll wala ñu def leneen insha allah hadis bi war na ñëwaat huit cent hadis numéro huit cent cinquante trois ñu ngi ci sept cent mooy dans une cinquantaine de mooy cinquante dans cinquante six hadis baabun kayfiyatu salaam boobule dinañ ko gis insha allahu taala waaw moo tax côté nuyoo bi. Euh, loolu taxul ñuy wax fii te nuyoo sax taxawoon nañ ci bi ñuy wax naan euh, euh, àqi àqi jullit bi bi mu am ci mbokkam juróom lañ ak juróom ñaar ak yooyu que bu ko nuyoo bu ko nuyoo bu ko rombee na ko nuyu yooyu gisoon nañ ci taxawoon nañ ci àtte yooyu moo tax même fële ñu ciy ñëw insha allah duñ ci guddal noonu léegi kon mu ne rawahu soloona ko al-Bukhari al imam al-Bukhari rahimahullahu taala léegi dañ naan la iska moom dongo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhima daal di woon na ko ci jiitu na ko noon taalibim moom imamul Bukhari al imam at-Tirmidhi soloona ko rahmatullahi ala al jami' al imamul Bukhari rahimahullah fi mu ko njëkkandi ci sahih bi mooy kitaabul ilmi baabu man a'aada al-hadiis al-hadiisa salaatan li yafhama anhu buntu mooy ci téereb xam-xam buntu ki nga xam ne daa répété ñetti yoon la muy wax ngir ñu man koo nand min koo takk waa indi na ko tamit ci li nga xamante ne mooy kitaabul istizaan baabu tasliim wal istizaan salaasa loolu indi na ko foofale kon al imaam mu jëlee bu njëkk bi al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Abdatu bnu Abdillah mu ne haddathana nettali nañu Abda ibn Abdillah muy Abda ibn Abdillah ibn Abda al-Khuzaa'i as-Saffaar Abu Sahl rahimahullahu ta'ala al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdu Samad mu ne ki nettali Abdu Samad di Abdu Samad ibn Abdil Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamiimiyu al-Anbariyu mawlaahum at-Tannuuriyu Abu Sahl moom tamit al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn al-Muthanna mu nekk ñu nettal mu Abdallah ibn al-Muthanna di Abdallah ibn al-Muthanna ibn Abdillah ibn Anas ibn Malik nekkoon sëtti Sayyidina Anas ibn Malik euh, ibn euh, Malik ibn Damdam euh, radiyallahu ta'ala anhu Abul Muthanna sëtam loon al-Basri rahimahullah moom nag boroom xam-xam yi imam Bukhari moo ci wéetu imam Muslim solowul ay hadiisam boro boroom xam-xam ne nag dañuy wax ci moom voilà moom mi non moom mii da moom parce que euh, euh, moo tax al imaam al ibn Hajar mu ne kii euh, c'est vrai que moom daa bari woon lu mu doon juum waaw mooy Abdallah ibn al-Muthanna mu ne ci Taqrib at-Tahdhib saduqun kathirul ghalat waaw ku dëgg waaye ku bari woon lu mu doon juum la waaye al imaamul Bukhari de koo indi parce que xam na ne moom moo gën a xam xadiisu waa këram que keneen waaw lu nga xamante ne bari na kii. moom waa këram di mbokk bu euh, Seyna Anas ak sëtam yi moom mi sëtu Seyna Anas la moom moo gën a xam seen xadiis ke ñeneen waaw moo tax al imaam Ibn Hibbaan mu ne rubbama axta moom léeg-léeg day day def ay erreur mais euh, gis nañ ne léeg-léeg boobu lu bari la waaw léegi mu ne walla di unkira an unkira alayhi innama huwa min riwayatihi min ghayri annihi sumaama voilà mooy moom bu jëlawul ci bàyti xam sumaama foofu la problème bi nekk foofu lay juume lu bari waaye bu dee bàyti xam bi sumaama moom la jële ibn abdillah ibn anas ibn malik non bu dee foofu moom affaire bi euh, moom moom boobu day baax quoi voilà ndax yooyu moom da leen a takk lool ndax ñoom la gën a xam ni nga xam ne mooy seen xadiis loolu ngay gis ci boroom xam-xam ñu naan diw bu solowee ci saami yuuna yi waa saam dëgër na waaye bu solowee ci iraq yuuna yi dëgërul parce yu ñëw la gën a xam voilà kii nag loolu la te da ngay gis ne xadiis bii nii al imaam al xaafiz al buxaari rahimahullah moom mooy ci bayti xam boobu imaam Nihbaan di wax ci moom la ko jële kon nag y a pas problème Allahu akbar kon al imaam al xaafiz al mudan Abdallah muy sëtu sayyidina Anas Abdallah ibn al-Muthanna ibn Abdillah ibn Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne haddathana Humamatu ibn Abdillah voilà moom mu jël ko ci Humama ibn Abdillah ibn Anas mooy ci ba bayti xam ne Abdallah ibn al-Muthanna ibn Abdillah mooy moom mi Abdallah ibn al-Muthanna Muthanna boobu doomi Abdillah Abdallah di doomi Anas Humama bi nag ah di doomi abdullah bële di di di di di maamu ah di baayu baayu abdullah musanna al ak ki nga xamante ne mooy sumaamatu ñoom ñaar ñëpp ku ñu naan abdullah di doomi sayna anas moo di baay di doomi sayna anas ah waaw moom bàyyi taxaw boobu la la imaam Ibn Hibbaan ne bu dee ci moom la jëlee moom boobu dëgër na parce que moom jàpp na ay xadiisam bu baax waa kon nag mu ne qaala moom haddasanaa Sumaamatu ibn Abdillah muy Sumaama ibn Abdillah ibn Anas ibn Malik al-Qaadi juge loon al-Ansaari al-Basri radiya rahmatullah ala al-jamii an Anas moom moo ko jëlee fii maamam voilà muy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Adiy ibn an-Najjaar al-Ansaari an-Najjaari Abu Hamza dhul-Udhunayni xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana ida takallama bi kalimatin aadaha thalatha hatta tufhama anhu wa ida ada ala qawmin fa sallama alayhim sallama alayhim thalatha voilà hadis baa ngi nii kon euh, lëkkaale mag bunt bi ñaareelu njàngat mooy baabu istihbaabi bayaanil kalaam wa idaahihi lil muxaatab wa takriirihi waaw mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah waxam dafa leer ba pare waaw comme ni mu koy indi xadis bi ci tegu waxam dafa leer ba pare waxam dafa leer ba pare moom yonent bi alayhi salaatu salaam waxam dafa leer léegi la fait muy répété waat mooy parce que dafa jàpp wala gis ne ñoom diw wala ñii muy waxal soit am na ñu ci déggul mbir mi am na ñu ci comprendre wala ñu takkul mbir mi mu répété waat ngir ñu dégg voilà. kaana moo tax moom idaa takallama bu waxoon bi kalimatin aadaha salaasan te daa bari woon lu mu ko doon def al waaw moo tax ñu utiliser kaana moo tax sayyidatu Aisha ci boppam hadith bi nekk ci ku ko solo al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullah na ko noonu imaamu Bukhari foog naa muttafaqun alayhi la bi mu naan euh, Urwa Euh, xanaa yéemu wóoloo ci abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu benn bi dane abu fulaan waaw euh, euh, muttafaqun alayhi la dëgg la dëgg la dëgg la parce que ci riwaaya imaamul buxaari yi la ne abu fulaan <laughs> yéemu woo ci abu fulaan wala ci aba fulaan waaw waaye ci riwaaya imaam muslim dane xanaa yéemu woo ci abu hurayra fii la ne woon mu ngi woon ci jàkka ji wéeru ci sama bunt bi mooy xam nga jàkkaa yonent sa sar ak nit sayyidatu Aisha ñoo takkaloo woon voilà radiyallahu anha muy jàngal muy jàngale xadiis yonent bi saa di di ma laaj ndax est euh, lii muy wax noonu la fekk ma doon la voilà maa ngi doon la voilà maa ngi woon ci subha ji loolu mooy naafi la voilà <laughs> voilà léegi euh, mu ne looloo taxoon doon tuuma ko waaye de bu ma bu doon fekkoon na ma am ma ma ma manoon ko tontu dinaa ko ne waaw noonu la waaye yonent bi saa salaam doonul woon sard mooy doonul loon wax seen xadiis yi noonu comme ni ngeen koy waxee rek. ñëw wax benn noonu rata dem moom da ko doon bu ko masoon di kii day wax ñetti yoon voilà kon mooy loolu yonent bay saa salaam looloo doon li nga xam ne doxalinam waaw mooy di def ñetti yoon te ñett boobu lu ama am solo la moo tax boo seetloo njàpp gi li gën a mat booy jàpp ñetti ñetti yoon ngay raxas ainsi de suite loolu ñett yooyu dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la yonent bay saa salaam nag moom dafa baaxoo woon bari woon na bu nuy bu doon wax mu daal di koy baamu. hatta tufhama kon da ngay gis répété lan mooy objectif baamu bi mooy ngir lan mooy tax tax lu tax mu doon baamu ngir ñu mën a comprendre ci moom kon waxoon nañ la ki nga xam ne sànq daa jàpp ne moom walaa danaan non man bu ma xasee wax benn waax voilà il fallait écouter voilà si vous ne waaye captez pas demandez aux autres voilà wala ngeen jëlaat enregistrement yi yéen reprendre man new ma fi di répéter voilà kooku rëy la. voilà loolu moom ça diir dire rëy ba pare moo tax ñenn ñi nga xam ne dañoo jàpp ne voilà moo euh, euh, répété voilà wax ke wax ba pare jàngale ñu naan la répété waatal loolu jàngalekat bi wala ussa kii taalibe bi war na ko moytu te loolu rafetul day wane ne bon am na cim xelam wala boog loo xam ne lu ci ne loolu du dara yooyu yëpp ay wax yoo xam ne teguwul ci lenn laa teguwul waaw <laughs> waaw dara la teguwul teguwul ci sero teguwul ci dara. waaw parce que yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy jàngalekat bi gën a mag bi ñu borom bi yónnee alayhi salaatu salaam moom daa nekkoon di répété voilà waaw moo tax al imaam Ibn Hibbaan euh, euh, kii nu mu tudd bokk euh, al imaam Ibn Munayir voilà moom moo ne voilà imaamul Buxaari parce que imaamul Buxaari ni mu tudd buntu bi wax nañ la ko sànq kitaabul ilm buntu xam-xam baabu man aada al hadith thalathan li yufham an buntu ki nga xam ne dafa répété wax ñetti yoon ngir ñu mën koo comprendre waaw léegi nag al imam Ibnul Munayyir mu ne imaamu mu ne imaamul Buxaari rahimahullahu taala dafa tudde buntu bi nii waaw ngir nabbahal Buxaari yu rahimahullah bi hadihi tarjama ala raddi ala man kariha i'aadata al hadith wa ankara ala talib al isti'ada wa addahu min al balada waaw <laughs> qaala wal haqqu anna hadha yaxtalifu bi ixtilafi al qara'ih fala ayba ala al mustafid alladhi la yahfaz min marra idha idha sa'ada wala 'udra lil mufid idha lam ya'ud bal al i'adatu alayhi akadu min al ibtida waaw <laughs> mu ne imaamul Buxaari rahimahullah dafa tudde nii buntu bi ngir yeete bàyyiloo xel waaw di delloo waxu ki nga xam ne ci boroom xam-xam yi day jàpp ne bon voilà di répéter moom répéter moom loolu daa am lu ci ñaaw voilà waaw daa am loo xam ne walla loolu moom di répéter wax moom buñ xasee wax daal jeex naa waaw te taalibe bi waru fee nekk mooy li ñu wax sànq di sàkku naan ay war répéteel sëriñ bi est-ce que mën ngaa baamuwaat li nga waxoon sànq loolu ba pare jàppe ko ci koo xam ne xel mi daa am lu ci nekk quoi <laughs> waaw. mu ne ma ne liy dëgg loolu lépp demewul noonu loolu day wuute ak selon liw ak ak xaal yi ak li nga xam te amul benn benn ayib ci ki nga xam ne mooy sàkku euh, njariñ mooy taalibe bi bi nga xam ne sëriñ bi daa wax jàppul li mu wax mais mu ne ko est-ce que man man nga man man nga répété waat te tamit amul ngànt sëriñ bi bi jariñe euh, euh, di bañ naan moom du ko def mu ne li am ba def sax mooy mu répété moo gën a moo gënoon a fentale ku ci moom tàmbali waxam ji laata laata muy wax ak waxam bi mu waxee ba pare leerul day ko gën a fentale ko mu leeral mu mu mu mu répété waaw mu ngi noonu loolu lu ama am soola waaw moo tax léegi nga ne <laughs> mais attends man parce am na benn affaire boo fi waxoon quoi parce que man man may des fois bi dab quoi xanaa aywa ma moo xam ko da waxoon ne kii al imaam <laughs> amirul mu'minin ah Shu'batu ibn al-Hajjaj <laughs> moom al-Wasiti al-Ataki moom bu doon kii Abu Bistam moom bu doon bu doon masula moom dane masumaa bind lu weex lu ñuul ci kaw lu weex te kenn masula wax ma naan la répéteel waaw mooy lu waay wax moom bu toogee nii ñëw ñuy jàngale xadis te jàngale xadis c'est pas comme ñu ni ñuy defan ah. ah non ñooñ téere lañ doon dañoo yor téere bi kenn di liir bu dee imaam Maalik wala boog sëriñ bi di liir comme xam nga imaamul Buxaari mu jël sëriñ bi toog xaddasanii diw wala xaddasanaa diw ak diw ak diw qaala mu ne xaddasa bu rees nettali na ko diw ak diw ak diw qaala mu jële diw wax ba an abi hurayrata radiyallahu ta'ala waxu xadiis après ñu pare ci loolu jëlaat yeneen te lu bari lañ doon jël léegi ñu bari bokk am na ñu doon bind bien sûr mais somba ci woppa moom dane man masumaa jël lu ñuul di ko bind ci lu weex mooy masumaa toog di jàng di bind moom amuloon kay amul lool soxlawu ko amul woon ay bind ak yooyu day toog lu sëriñ yi wax moom da koy capter en fait da koy mokkal ci saa si bu sëriñ bi ne xaala mu mokkal xaala bu waxee ku mu man di wax man na wax téeméeri saa xadiis mu mokkal saa xadiis yëpp toog te léegi la après bu sëriñ bi paree ne ko sooba eh yow répéteel ma lépp li ma fi waxoon mu répété laat ko lépp mel ni da ko doon gis alors que bindu dara nga ne ma waa mais la non loolu mayu kooku da ngay jël ku mel noonu ni mu mel après nga ne ñépp noonu lañ mel loolu du xalaat déedéet ku mel noonu alhamdulillah fadlullahi am nañu ko yàlla defal mais doo xañ ñeneen ñi nga xam ne ñoom manuñoo manuñu loolu il faut ñu répéter leen nga ne duñ ko def parce que loolu day wane ne daraa nekk seen bopp daraa nawu ci seen bopp bi yàllaay bind ku ko neex waaw may ñi ñu gëmoon ñu ñu ñu gaaw a comprendre gaaw a takk may ñee def ñee seenu takk yi comme ni nga xam ne moom mooy mooy ci dund gi kanam fu nekk ay ay ay ay ay nag boo jël ñi gën a kawe ne ñëpp la ñëw foofu sinon seen yoon newu ci dem leen ngeen toog déedéet moo tax yonent bay saa saa lii <laughs> aleykum wa rahmatullah aleykum wa <laughs> mu jàppoon ne gaay duñ ko ko duñu dégg wala bëgg ñu dégg waaw allahu akbar moo tax loolu moo tax jàngale répétition ci la waaw jàngalekat bu mag bi la de mooy alayhi salaatu wassalaam ngi moom da doon répété ngir saxaaba yi takk waaw moo tax keroog xajjatul wadaa ba mu waxee ba pare bon comme li ma la doon wax sànq ne ñépp yamuñu yonent bay saa salaam neewul bon am na ñoo xam ne ci saxaaba yi fa ñu toog dégg xutba bi lañ ko mokkal jeex mais Abu Musa Abu Musa dana yonent may saa salaam dégg li ngay wax yonent may saa salaam ah est-ce que ma bindal li nga wax bopp man xaw ma li nga wax de li nga wax jàppuma ko yonent may saa salaam ci simplicité bi quoi woyof gi new c'est quoi ça maa ngi xutba ñépp yow yow xanaa amooy nopp sama wax yooyu déedéet dana rek uktubu li abi muy benn waay boo xam ne yaman la jóge woon abu shah yenent way sa salam mu ne aywa bindal leen kon abu shah bindal leen ko sama discours bi mooy est-ce day taxawaat di répéter naan di diw kaay ma dictale ko bi non mooy ñi ko ci mokkal bindal leen ko abu shah <laughs> wala ñi ko nga xam ne doon bind saaru abdallah ibn amr gi bindal leen abu shah voilà <laughs> waaw te nag bindal leen boobu bu ko kenn defee ndoy na ça ne veut pas comme ñam doon wax Seydina Abu Bakar fii mu ne daa war bindal Abu Sa Seydina Abu Hurayra bindal Abu Sa Seydina Ali bindal Abu Sa euh, Seydina Muaz euh, non newu fa woon <laughs> waaw <laughs> <laughs> moom aju gerante bay saa saa mu ko fekk Yaman voilà kon ñooñu ñëpp doo mooy bu ko kenn defee doy na. voilà dafa am yoo xam ne ndigal yoo xam ne c'est pas ku nekk ko war a def waaw <laughs> léegi kon loolu lu am am solo la mooy gis nga kon euh, lii lépp dafa bokk ay teggin yi nga xam ne mooy yi gën a màgg te yonent bay saasaam dina ko jàngal loolu tamit moo tax boroom xam-xam ni ne daal moo tax am njàngale comme nit ki daal buy sàkku leeral li ci gën a màgg lu waa ji fu muy yem mooy ñett boo defee ñett leeral diw ñett doy na waaye jële ci imaamu Maalik wax boo xam na ne waaw ñetti mais bu dee ñetti yi it doyut <laughs> mën nañ ci yokku de <laughs> waaw sauf que ñu bari dañ ne noo ci ñett yi la ñuy yem mais boo seetloo imaamu Maalik wax jooju ñuy toxal ci moom mooy dafa seet dafa seet tax tax bi lan moo tax yonent bay saa saam doon répété ñetti yoon dana li tuuf xamaan ngir ñu comprendre ko. léegi bu dee yow def nga ñetti comprendre ñu ko après léegi est-ce que kon objectif bala taxoon ngay def am moo tax wax jooju lu jara bàyyi xel la voilà <laughs> lu jara bàyyi xel la loolee nga xam ne imaamu Maliki alayhi ridwanul maliki ñu koy toxale ci moom eh, eh, loolu lu am am solo la kon nag mu ngi noonu loolu lu am solo la kon gis nga yonent bi alayhi salaam ni nga xam ne moom noonu la doon doxale quoi voilà gis nga kon ni nga xamante ni nii nii la yonent bi alayhi salaam doon doxale waaw kon nag eh, wala naa ñun fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswa ñun ci yonent bi alayhi salaam mii moom la ñu borom bi royloo kon mooy ñi ñuy waxal ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu borom bi booleel bu dee da ngay wax rawatina jàngalekat bi say wax a ah, am na ñoo xam ne xalamuñ ko leerul ci ñoom bul rëy wala bul ne boo man je ne répète pas voilà je suis professeur à l'université voilà bon il faut suivre voilà mais il faut suivre mais des fois y en a mais malgré ñu ngi suivre euh, loolu kiiwu la waaw waaw kon nag mu ngi noonu hein loolu lu am solo la mooy nuyoo bi tamit loolu la mooy nuyoo bi bu dee ne jàpp nga ne waa ji déggul parce bu dee waa ji dégg na ba fay la lool taxul ñuy wax waaw mais bu dee ne jàpp nga ne dégguñu loolu man ngaa répéter ba ñetti yoon waaw léegi nag est yokk ci ñett yi bu dee ne jàpp na ne ba léegi dégguñu am ñu ne mukk yu na am ñu ne waaw waaw kon nag euh, loolu daal wallahu taala alam kon al imam al hafiz an-Nawawi mu daal di ci teg li nga xam ne mooy mooy beneen xadis bi ci tegu te mooy moom la jeexale ci buntu bi ndax ñaari xadis la fi indi mu ne muy xadis numéro six cent waaw <laughs>